Abu Zakariya Muhyiddin Yahya ibn Sharaf an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shafi'iyu rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu Saalihiin Riyaadu Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil xaamis baabul muraaqaba fil hadiis as-saalis kon insha allahu taala ñu wara a continuer fi nga xam ne lañ yemoon euh, tàmbali woon nañ ci jotaay bii ñu génn hadiisu mawlaana ibnu abbaas radiyallahu taala anhuma muy hadiis numéro 62 bi ñu tàmbalee bi ba léegi waaye di ñetteelu hadiis bu imaam indi bunt bi ñu ne muy baabul muraqaba kon tàmbali woon nañ ko kon mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne woon kon al imaam da ne woon as-saalis an ibni Abbaas radiyallahu anhuma annahu qaala kuntu xalfan xalfan nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam yawman fa qaala yaa ghulaam voilà fii lañ inni uallimuka kalimaat waaw kon mu ne taala anhuma wa ardaahuma mu ne dama mas a nekk ci gannaaw yonent bi alayhi salaatu salaam fekk mu supporté ma mooy dafa yéegoon daal di may waral ca gannaawam fa qaala mu ne ma yaa ghulaam ee eh yow ngone aw ghulayim ci riwaayu imaamu ahmad Ah, benn ci riwaaya imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi mu ne mu ne ma kon inni man kat uallimuka dama lay xamal di la kalimaatin ay kaddu ay baat waaw taxawoon nañ ci ba gis ne jàngalekat bi ah warula xaar naan ku ma laajul du ma jàngale daa war a jël ay initiative am ngir mën a wasaare li nga xam ne mooy xam-xamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme moom ni mu ko doon defee waaw kon nag ñu continuer mu ne bi moo xee lool nag kàddu yaa mu ne ma ihfazillaha yahfazuk mu ne ma ihfazillah del wattu borom bi tabaaraka wa taala lu ñuy wattoo yàlla fi awamirihi wa nawahihi digleen yi ak tereen yi bu diglee kenn duñu ci dëkk ñu def ci suñu kenn kàttan comme li wax fattaqullaha mastata'tum na ngeen ragal yàlla seen kenn kàttan waaw moo tax yonent bàyyi saab saab waxoon ne ida amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum waaw bu ma leen digalee dara ndax amruhu huwa amru rabbih tabaaraka wa ta'ala digale yonent bi alayhi salaatu salaam mooy digalu borom bi tabaaraka wa taala moo tax mu ne bu ma leen digalee benn mbir na ngeen ci dikke mastata'tum ni ngeen ci seen kem kattan waaw kon nag ihfazillah waaw te loolu mooy ragal yàlla mooy di takkook dëgg euh, ndigal ndigle yi tey sori yi di leen moytu waaw kon mu ne ihfazillah yahfazka ah mu ne ko kon ihfazillaha yahfazuk waaw wattul yàlla ci ndigalam yi waaw mu ne wa aqimis salata li dhikri wa aqimus salata yow dee taxawal julli waaw wala dee taxawal julli saa boo ma fàttale ko ngir di ma fàttale ko bu la juróomi julli yi mu la gàll yi mu la teg farataal ko ci yow na nga fexe ba na nga ko respecté hafizu ala salawat comme ni mu ko wax wattu leen waaw julli jàpp leen mu dëgër te di ko wattu waaw kon ihfazillaha yahfazuk waaye bu teree na nga ko sori kon nag noonu ngay wattoo yàlla ci diggaleem yi ak ci tereem yi boo ko defee ne yahfazuka moom moo lay wattu moo lay aar waaw boo ko defee moom moo lay wattu moo lay aar dina la wattu ci yi nga xamante ne nii mooy makaidu shaytaan waaw ndax inna li shaytaane waxoon ne illaa ibadaka minhumul mukhlasin waaw keroog bi ko borom bi di dàq cëppee ba moom iblisul la'in daa wàcc ci borom bi ne dinaa leen sànk ñoom ñépp waaw waaye ba mu des sa jaam yi nga xamante ne nii ñoo ñi sellal te ñooñu ñooy ñan ñooy ñi nga xam ne yahfazuna Allah fi awamirihi wa nawahihi ñooñ ñooñ ñiy wattu borom bi dëgg-dëgg wattu ci digleem yi ak tereen yi di ko ragal waaw di ko sellal lépp lu ñuy jëf ngir moom waaw boo ko defee boroom bi di la aar ci ñooñu ihfazillaha yahfazuk waaw moo lay wattu gis nga boo newee ci li la borom bi digal tey sori ay tereen bul faale aji koo xamante ne ni mu ngi lay toppatool dara wala di la di la tëral ay plan waaw day sonn rek kooku daa nar daa xëlsee fa sonno waaw waaye tus la la dara du la manal dara ndax lan boroom bi nga xam ne mooy wax wa qawluhul haqq moo wax ala lisaani jottali lii di wax yu boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ko jox mu wax ko nii ihfazillaha yahfazuk waaw léegi nag xonjomkat yee gaa yooyu yëpp di mere parce que dara du dara du loo ne yow da ngaa doxal l'islam bu leer kese bu tegu ci xam-xam ñoom ñu gis ne danga leen di déranger waaw tax nag ñu ne yow la ñuy jógal daal <laughs> waaw su sawaay nañu ko jógal parce que euh, day yàq suñu affaire <laughs> ñooñu xamul yow ñooñ bu leen sax rees gis nga luñ doon wax keroog naan ah bi yonent waaye sa san naan istaqimu ah coo wooral leen waaw te ni ngeen yëg ne li gën ci li ngeen di jëf mooy julli waxoon nañ la boo xasee tekk ci istiqaama tegu bul gestu bul seet ku lay mbëllee wala ku naan kii dafa soof déedéet bàyyi leen waaw lépp lu ñu def dara lañ la mënalul waaw qul lan yusibana waxal yow yonent bi alayhi salatu wassalam waxal gaa yi ne lan yusibana illa ma kataba allahu lana huwa mawlana wa ala allahi falyatawakkal almu'minun waaw <laughs> nee leen qul waxal sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxal gaa yi ne lan yusibana illa ma kataba allahu lana waaw waaw neel ma ne dara duñu dal dara duñu laal lu dul li borom bi nattoon dogal ko ne loolu moo ñuy laal loolu kese la ñuy am ci lu baax waaye mooy dal ci suñu kaw bu dee nattu la bu mu dogaloon huwa moom borom boobu di dogal nag mawlaana mooy suñu kilifa waaw mooy ci méngoo suñuy mbir wa ala allahi te ji borom bi képp fal yatawakkal nay wàkkiirlu al mu'minuuna way ngëm yàlla yi waaw kon nag mu ngi noonu borom bi aaroon yonentam alayhi salaatu wassalaam ak saxaaba ya ko toppoon ci plan yéeféer yi ak ñi nga xamante ne sax dañ doon woote ay jullit bi ay naafiq ngir fay l'islam ngir boobu waa ngir kalimatu laa ilaha illa allah dootul jolleeti ñoom ñëpp borom bi leen fi dindi leen fi bàyyi kalimatu laa ilaha illa di jàll kon nag yow ihfazillaha yahfazuk waaw te nga bàyyi gaa yooyu waaw protection ëppul féetewul kaw li nga xam ne moo nekk ci al ak sunna dëppoo loolu li yonent sallallahu alayhi wasallam ne woon nekk loolu doy na protection ihfazillaha yahfazuk mu tegal ko ñu ne ko ihfazillah tajidhu tujahak mu ne ko ihfazillah deel wattu sa borom ba léegi waaw deel wattu sa borom waaw deel sàmmoonteeg àqu yàlla yi mu a gàlla boo ko defee de mooy nga koy jaamu moom dong te doo ko bokkaale lenn boo ko defee ah tajidhu tijahak diñ ko trouver sa kanam mooy saa dina la jox ngërëmam ca kanamu la ngay def waaye saa boo nekkee ci problème borom bi moo la ciy génne waaw sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra borom bi wat na ne xënsëf naa def ginnaaw weñso yi ginnaaw mettit yi ginnaaw yu difficile yi dina def li nga xam ne mooy ak yomb-yomb waaw kon nag ihfazillaha tajidhu tijahak waaw mu ne ko ida saalta bu ñu fàtte ne ki muy waxal gone la waaw amul woon treize ans <laughs> juróom ñetti at amu ko woon imaginer ñun enfant yi trois ans léegi eh, nañu imaginer ku am treize ans waaw ah, ñu jàpp ni kii war xam dara lool taxawoon nañ ci biir weesu wal iyaadu billah kon nag mu ne fa ida sa'alta fasalillah mu joxaat ko beneen mbir ñetteelu ndénkaane ginnaaw ihfazillaha yahfaz ihfazillaha tajidhu tijahak mu tegal ko ci ida sa'alta fasalillah ñetteel bi wa ida mu ne ko ida sa'alta booy laaj dara waaw boo amee looy laaj laaj ko sa boroom fasalillah na ko laaj yàlla waaw loolu mooy lan boo amee looy laaj na ko laaj sa borom tabaaraka wa <laughs> mooy nit ki noonu la war a mel mooy xolam xolam. tàmbale dë commencement lépp am laata muy xalaat loo xam ne rawat yàlla tere nag yow ngay laaj loo xam ne boroom bi kese ko mën a def rawatina loolu nga ñëw di ko laaj mbindeef ni yow wala di ko laaj ah mbindeef ni yow déedéet loolu dàqantewu nag ma ne man de damaa bëggoon dem Thiès wala lugaloo waaye de paas moo ma të te dégg naa sama mbokk mi ne nee na day dem lugaloo te oto la yor ma dem laaj ko ndax man na maa dimbali ma ànd ak moom loolu waxuñu loolu non loolu waaw lépp loolu mooy ci yàlla nga nga nga bàyyi mooy yàlla moo teg sabab yi moom laay ñaan mu yombal ma loolu ma dem ñaan ko waaj laaj waa ji est ce dina mën a nekk waaw ba léegi borom bi moom ak tadarru moom laay toroxlul waaye nag dafay teg ay asbab deful nit ñépp amul benn nit boo xam ne soxlawul kenn loolu borom bi defu ko de nit koo xam ne moom kese léppam dox borom bi defu ko te ndax mënoon na koo defal yonentam de alayhi salaatu wassalaam waaye hatta yonent bi sallallahu alayhi wasallam borom bi defalu ko loolu mooy ba muy woote Quraysh borom bi bàyyi ko moom kese mu doxal ba Medina déedéet daa am ñu ko booleel te ñooñu ba mu leen tànnee dafa yàgg waaw <laughs> ndax mooy xayrul qurun gën gi si eeg la ko borom bi tànnal seet comme li mu waxe moom alayhi salaam borom bi daa xool xol yi gën sell ginnaaw yonent yàlla bi saa mu an ma ñoon ci milieu bi def man ma ma ma ci seen biir mooy ñu nekk ñoo xam ne ñoom ñooy ànd ak man waaw waaw moo tax al ansaar waaw waaw lil fuqaraa al muhaajiriin ak ñi nga xam ne walladhiina tabawwa'u ad-daara wal iimaan gaayaangoo <laughs> ñooñu la yonent bi ay saasaam ñooñu la ko borom bi utal ñu koy jàppale hatta rasulullah sallallahu alayhi wasallam dafa soxla woon ñu ko jàppale ci ngir mission bi ko borom bi jox mu man koo gën a matal waaw mu gën a mën a yaatu loolu du loolu waaw <laughs> loolu kenn neewu la boo waaw boo amee benn souci wala nga am loo xam ne jàpp nga ne diw mais man na la cee dimbali ah man de wax dëgg yàlla moom damaa bëggoon a jàng xam-xam sàngam waaye de ah mais déggoon naa ñu ne booy ñaan na ñaan yàlla rek kon man duma ko mën a ñaan déedéet yow déggoo li ñuy wax de mooy lépp loo xamante ne nii borom bi daa def ne moom moo ko jagoo mbindeef manu koo fajal loolu bu ko laaj mbindeef ni yow waaw yow yaa ngi feebar naan eh, yàlla ma di wéral di wala wéral non yàlla mooy wéral mooy wérale wa ida maritu fa huwa yashfin ni Seydina Xalil waxoon Ibrahim alayhi salaatu wassalaam te bu ma feebaree moom moo may faj doo tàllal loxo ñëw ci ab sëriñ wala ab naan ko sëriñ bi faj ma déedéet du sëriñ bi mooy faj waaw hatta aajo yi am du sëriñ bi moo koy faj yàllaa koy faj waaw nañ ci arba'iin yonent bi alayhi salaatu mooy bàyyi ñépp mooy mooy mooy yiiw ci boppam yiiwu borom bi moom mooy incarnation yiiwu borom bi ku ñuy tudd ku baax eh, toq ba nga yor ci géejam la jóge mu ngi nii di wax Mawlaana Ibn Abbaas neewu ma booy ñaan ñaan ma déedéet wa idaa sa'alta fasalillah rawatina suñu jamono ji nga xam ne aqiida bu bon lu ñëw fël gaay ñuy jël ay nit ñoo xamante ne lu ñu baax baax mbindeef lañu nga gis ñoo xam ne gëme leen jàppale leen ñoo xamante ne nii aqiida bu yées lañ am ci loolu parce que gis nañ boroom xam-xamu surtout nag fi mu gën a amee mooy ci yoonu tasawuf waaw ñi mu boo tasawuf ñoom ñooñu ñoo am problème bi nii lay wax ñeneen ñi moom waaye ñi nga xam ne moom sunnaa ko ñor moom dañu ibaadu la moom problème bii xamu ko problème bii lii may wax xamu ko ay yal nañu sëriñ diw defal loolu moom bu ko mas a wax moom moom moom xamul yow lu tax parce que loolu du lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale du njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wasallam amul benn xadiis boo xam ne da ngaa dégg gaa yi saxaaba bi wala daan yonent bi sallallahu alayhi defal ñu baax na ba ka nga xam ne dañoo ñëwoon. doon dóor a nekk ay tuubeen ñu doon dóor a tuub ñëw naan ko ah ci ci wufuut yi ci ci délégation yi naan ko yow yaay anta sayyiduna dane mukk allahu huwa sayyid yonent bi saa salaam saa bu ñu naroon ubbi bu tooy bu tëj parce que ñii xam na ne ñii nii dañuy dóor a tuub te ñoom ni ñu jàppe sayyid ci ñoom ci kilifa te seen kilifa yi lañ doon topp ba tax ñuy jaamu seen xërëm yi ñu nekkoon ak yooyu ak li yàlla bëgg connotation boobu na am ñëw tuub naan yonent bi alayhi salaam yow yaay suñu sang yonent bi alayhi salaam ne laa ne mukk allahu huwa sayyid yàlla mooy as-sayyid te pourtant saxaaba yi nga xam ne ñoo nekk ci daara ji nee na leen mooy ñii nekk ak moom tout temps nee leen ana wa sayyidu waladi adam wala faxr te fàttali nañ ko jotaay jotaay yeeweesu nee na man may sangu doomi aadama yi alayhi salaatu salaam waxuma ko ngir puukarewu waaw parce que ñooñu xam nañu ne ñoo affaire sirk jee gaa yee man leen a laal ñoom lu leen laal te as-sayyidu ku nekk lañ koy wax voilà mais ak pour wan leen ne non parce que ñoom connotation bi ñaam ñun nag ñu nekk jamono joo xam ne aqida nit ñi wallahi bu ñu leen ko manula préserver surtout ñi nga xam ne ñooy jéem a wax ci diine bu ñu leen man da préserver seen aqida lañ leen laisser tranquillement lañ leen bàyyi lañ leen bàyyi ak li ñu gëm loolu lañ leen bàyyi waaw aqidatul awam loolu moo gën ñu liñ leen wax ci wax yu mel nii naan leen walla da xam ne diw moo yor lépp ci loxo jàpp ñoom à la lettre lañ jàpp affaire ah. <laughs> hii kon de sawaay moo am al al al hawla wal quwwa waaw bi yadihi al xayr moom daal comme si yu'ti wa yumna wa yamna moom mooy joxe mooy xañe moo yor lépp loolu nag xam na borom bu bu ko borom xam-xam ñu man yi doon wax nga yaakaar ne façon ñañ ko doon wax doon nañ jàpp lii mukk te moo tax doonuñ ko woon wax ñëpp. mun nag nga ñëw nekk jamono joo xam ne ni mu mel ma ne amul benn njàngale bu gën ni yonent baay saab saab suuxate yare taalibeem yi di saxaaba yi radiyallahu anhum te ñoo gën bépp sëriñ bu ñuy tudd mais fa yonent baay saab saab jaar ak ñoom lan moo tee ñuy jéem a yaraate jaar ak ñoom foofu waaw mais mu ngi nii booy ñaan ñaanal yàlla yal nañu sëriñ diw yokkal suñu wërsëg yal nañu may ñu yàgg koo man ma ne du sëriñ diw lay may déedéet sëriñ diw moomu lay ñaan waaw wa ida saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an la borom wax ne yonent bi alei salatua salaam bu la sama jaam i laajee ci man nee leen ne man ku jege damaa jege man seen borom may nangu wooteeg ñaanu képp ku ma ñaan à condition bu respecté la ñaan laaj waaw fal yastajibu li nañ ma nangoo nangu sil wuyu sil ma man borom bi buñ ma ñaanee ma ma buñ ma laajee ma may leen qul ah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa qala wax na rabbukum seen borom ud'uni bu ngeen nangoo mu nekk seen rabb wallahi lépp lu ngeen ko ñaan dina leen ko defal lu moo ci gisul léegi mooy dala ko dencal ba beneen yoon wala bu xam ne bu la ko joxee fii man na laa yàq mu dencal la yool ba ngir yawmal qiyaam waaye moos du la delloo sifral yadayni ni comme ça sa loxo yu vide non mu ko borom bi moom ah am na kersa jaamam di ko ñaan muy delloo loxo yi te du ko may dara comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee kon nag affaire baa ngi noonu waaw nañuy teg nit ñi ci aqiida bi bu sell bi ak taahira waaw waaw yow xoolal xoolal ak Cheikhul Khadim radiyallahu anhu mais gars yi la lañ ko doon wax bi waajuram bu góor génnee àddina hein ndax xam affaire àddina kese la woon mais dane du ma ko def xaalu li yàkkan li abwaabis salaateen bon nee nañ ma saay naa jeng jëm ci buntu buur yi bu ko defee naa fa am jawaïsa yoo xam ne tourni kullama hiine way nga xam ne damay man di njariñe saa su ne di am waaw di woomal saa su ne su ma soxlaa rek fëgg buntu Lat waaw Lat Joor Jóob daal di may jox mu ne leen maa lànk maa bañ waaw <laughs> waaw maa bañ fa qultu hasbi rabbi waaw man man man sama borom doy na ma waaw sama borom doy na ma te moom laa doyloo nan laay jële sama mbir di ko wékk ci gaa yoo xam ne ñoom seen mbiru bopp dañ cee lott lottuy masaakiin ajjal masaakiin yi waaw waaw te nag ku yàlla lottu nga ci sa mbiru bopp ku yàlla borom bi képp moo jigéen ñépp a lott ñoo soxla moo tax ñuy ñaan seen borom di delloo seen xol saa su nekk ci yàlla waaw borom bi di leen delloo xolo yeneen ti waaye saa saa idaa jaa nasrullah wal fath wa ra'ayta an-naasa yadkhuluuna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaaba waaw yonent waaye saa saa ba mbir mi matee sax ba al yawma akmaltu lakum diinakum mu motal lépp la ko taxoon a dañ dañ l'islam di samp alal ard ci suuf si ba jaziratul arab dugg ci l'islam ba loolu ba mu amee suñu boroom ko wax mu ubbi makka mu ne ko idaa jaa nasrullahi wal fath bu dimbalul li agsee ak ubbitee gu rëy gim la digoon nga gis nit ñi nag ñu dugg ci sa biir diine ci ci lii nga doon woote di l'islam bi afwaajan ay mboolooy mbooloo xatta ba foofu dana ko fa na ngay sabbal di fii ci sa géeju borom yi nga xam ne amul terminus du jeex waaw di rek sa borom ndax géej yooyu du jeex waaw infini la wastaghfir te deel ñaan yokka ñaan mu lay suturaal yokk ñaan mu lay jéggal loo xam ne du bakkaar waaye saa su ne nga gis ne nit ki loo foo man di toll da gis saa su nekk que ne borom bi wul ni ma ko war a jaamoo jamono junne damaa waroon a gën a jokk waaw kon ku nekk dafa soxlaal borom bi yaa ayyuhan naas antumul fuqaraa'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamiid suñu borom wax yéen nit ñépp min aadama alayhi saato wassalaam ba kay mujjee faatu yéen ñépp yéen a soxlaal seen borom te borom bi mooy ki nga xam ne dafa doylu soxlaalul mbindeef dara alxani mooy ci doylu alxamid te mooy ci njëkk sant boppam waaw kon nag aqiida nit ñi nañ leen ko gardeel ay foo ñoo xamante ne dañuy ñëw di jéem a waane waanelu liir benn liir benn téere ay borom xam-xam yoo xam ne yow comprendre seen wax xamoo lu tax ñuy wax xamoo yéen public la ñuy waxal nga jël ko jël ko waxaare ko ci mbedd mi ña nga xam ne gëmoon nañu yàlla gëm ku dëgër sax nga yàqal leen ko bañ jàpp ne fii mu ne laa xaw hawla wala quwwata illaa bi sëriñ diw ah te yow laa ko waral yow xoolal déri bu mag boobu nga def yow xam nga ne bu tribunal amoon fii ci kaw suuf ci yooyu man dama lay porter plainte waaw wallahi bu amoon tribunal buy buy buy accepter yooyu plainte yooyu non ñooñu ñoom moom ñoom dama leen ñoom ñépp daal leen porter plainte waaw waaw waaye nag am nag ñun suñu <laughs> borom bi nag lañuy ñuy <laughs> asku ila allah waaw xaajan laysa yarfa'uha waaw siwaaka ya rabbana <laughs> voilà kon nag borom bi ñun tribunal fii amu ko mais borom bi moom am na ko moom la ñuy diis waaw moom la ñuy jàmbat li nga xamante ne mooy mooy lu garaaw loolu nga xam ne moom mooy mooy moom moo xew waaw wal iyaadu billah <laughs> kon nag wa idaa sa idaa sa'alta booy laaj fas'alillah na nga laaj yàlla waaw laajal yàlla teewul bu dee mbir la boo xam ne jaam yi mën nañ la cee jàppale demal nga laaj ndimbal du loolu lañ nga tere waaye xamal ne du ko ngay laaj mooy def waxoon nañ ko bii wees borom bi mooy feeñal ay mbir à travers jaam yi mais pas waaw nga xam ne borom bi ne kii la ma booleel la na ma nar defal ci kii la jaar te boo paree nga sant ko ndax man lam yashkuri naas lam yashkuri la rasulillah wax sallallahu alayhi wax sallam ko dul sant nit ñi fenn la du sant yàlla waaw kon nag mu ne wa idaa sa'alta fas'alillah ah boobu mooy ñaata yaa ngi compte ihfazillah yahfazka benn du ma la ko limalaat kon de ihfazillah tajidu tujaahaka ñaar ida sa'alta fas'alillah ñett léegi nag mu jàll ci bi mu ne wa ida sta'anta fasta'in billah mu ne ko booy sàkku ndimbal nang ko sàkku ndimbal ke ci yàlla bul dugub oto yëpp ab oto mu ñuuyu pënu ko woote ay nit ngir ñu dimbali la mukk iya xanaa yow jàngoo woon ci faatiha bi saa su ne booy julli iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in xanaa jàngoo lool wala xamoo li ngay jàng mooy la boo teewlu woon sax ta xamoo baat géeju julli dina tax boo ko doon na tax loolu nga koy incarner waaw iyyaka yow dong borom bi na'budu yow la ñuy wéetal yow la ñuy jaamu wa iyyaka te yow dong nasta'inu la ñuy sàkkoo ndimbal <laughs> yóbbu ko ci faatiha wa idha ista'anta fasta'in billah booy sàkku ndimbal na ko sàkku ci borom bi tabaaraka wa ta'ala waaw lépp looy ñaan sa digganteeg sa borom mbiru àddina mbiru alaaxira lépp di ci ut ndimbal ñaan ko sa borom mu dimbali la waaw lan moo tax bu ñuy dugg nara dugg ci benn mbir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni mu ko waxee alhamdulillah ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañu doon jàngal istixaara comme ñu doon jàngal saar ci alquraan ci ci fa ci ci alquraan ah lu tax mu mu mu tegoon lool ngir ñuy tànnloo borom bi ak suñu xol yeeg suñu xel yeeg suñu lépp ci moom. waaw kon wa idha ista'anta fasta'in billah boo ñëwee bay sàkku dimbal ah sàkkul dimbal ci borom bi mooy kom li nga waxoon xanaa eh waa bon boo ñaagee dégg ne ko mu dimbali ma loolu kon man de non waxoon nañ ci sànk mooy loolu du loolu lañ la tere waaw waaw léegi mu ne waalam te nga xam juróomeen annal ummata naka gis nga xeet wii te lii du xeetu nii de mooy alamin yi en dehors lii nii ummat yi mooy malaaka yépp ginne <laughs> yépp yi fi masa jaar ak yi jaarateeg yépp ak nit ñi fi masa ak bay jeex ñoom ñépp ak mooy mbindeefu yàlla yi en dehors de nit yeeg lépp rek yëgal na gis nga ñoom law yi tamaat gis nga bu ñu dajaloo woon ñoom ñépp ala an yanfa'uka ci kaw dañoo dajaloo ngir ñu daal di lay dimbali jariñ la bi shay'in jariñ la bi shay'in ci mbir yëgal ne lam yanfa'uka ñoom du ñu la mën a jariñaa ah. illaa lu dul bi shay'in ci mbir moo xam ne qad katabahu Allahu laka borom bi décrété woon na ko bindoon na ko dogaloon na ko pour yow lu ñu man di def dajale seeni effort ngir say affaire dox ngir say affaire baax te borom bi àndu ci yëgal ne la ñu bëgg du am lu la ci borom bi dogaloon bindoon ko nattoon ko ne yow loolu ngay am ca loolu yee mu ne waaye ne tamaaw beneen côté bi te bu ñu dajaloo woon ñoom bindeef yépp ala ay yadurruka ngir ci kaw dajaloo ne dañ lay lor nag tey rek ñu lor x mu si mu dee ha Union européenne la Chine les États-Unis la Russie Union africaine ñépp dajaloo ngir lor ko waaw suñu boroom ne lii yonent bay saasaan ne lam yadurru ko yëgal yow jaam bi loolu bu mu la panikeloo ngay tiita ko loxo ko xof déet sa xol sa boroom a ci war a ne moom nga ci war aj aj sa xol ci sa boroom mooy lan la yëgal ne ñoom lan yan fa lan lan yadurruka manuñu laa lor illaa ludut bi shay'in ci mbir moo xamante ne nii xat dëgg-dëgg katabahu llahu alayka borom bi da koo dogaloon nag toon ko bindoon ko ne loolu moom dogal la bu dogal ne dina la laal loolu kesee la ci mën a laal ludut loolu seeni effort mook neawee mook sero mu ne nag rufi'atil aqlamu yëgal ne rufiatil aqlaamu yëkkati nañ xalima ya nga xam ne ñoo doon bind dogal ya yëkkati nañ leen waaw ña bind ca lawhul mahfuz la war a xew te borom bi du ko effacé ah loolu xalima ya ko doon bind yëkkati nañ leen wa jaffati suhuf te la nga xamante ne nii mooy këyit yañ doon binde wow nañu yañ binde woon dogal ya wow nañu mooy kenn dootu ko soppe waaw wallahi sabaqa qadaa'u Allah wa qadaruhu jiitu na dogalu bi yàlla ak la ne mooy xew lool dafa jiitu kenn du ko soppi akbar loolu nag boo ko mooy laaye bi mu doon bi mu wax sànk rek qul lan yusiibanaa illaa maa kataba Allahu lanaa waaw ñun lu ñu lu borom bi sawaay yaa yaa <laughs> li mu bind konti ñun kese wala bindal na ko ci yiw loolu ci si dal lim bind waral ñu dal ci natt looloo ñuy dal kenn manu coo yokk pepp suuf ci nattu wala xéewal bu la nor nan laal kenn manu ko cee yokk waaw waaw wa jaffati soxor wow nañu waaw moo tax Seydina Omar ibn al-Khattab ta'ala anhu waaw mun a yonent bi alay saatu mais ñun dañuy jëf ci kaw mbir moo xamante ne nii <laughs> dañ cee noppi dañ cee pare ba pare wala mbir moo xamante ne nii paree guñu ci mooy dañ ko lu ñun li ñuy jëf nii ci kaw lu bi borom bi dogal ba ba pare wala loo xam ne borom bi dogal ko dogalagu ko quoi hein mun a ko ci kaw mbir moo xamante ne nii dañ cee borom bi dogal na ko ba pare la ci la doon wax naan ko waa kon mais kon yonent bi saa saa mais kon lu ñuy jëf lu ñuy jëf kon lu tax ñuy jëf kon suñu jëf yi lu muy compter bu dee ne ñun mbir mi borom bi pare na ci dogal yi ba pare mu ne leen i'malu jëf leen aha jëf leen te ngeen yëg ne kullun ku nekk ci yéen dañ koy yombalal lima xuliqa la ku nekk ci borom bi tabaaraka wa taala da koy yombalal li tax mu bind ko akbar kon nag mu ngi noonu gaa dara lañ la mënalul waaw dara dara lañ la mënalul léegi nag mu ne lii nii rawaahu Tirmidhi ne xadiis bi al imaam at-Tirmidhi Abu Isa moo ko solo muy Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi waaye waxoon nañ la du moom kese hadith bi ñëwoon na dinañ euh, nañ jàll ba pare ñëwoon na ci arba'una yi gisoon nañu ko mu ne wa qaala hadithun hasanun sahih mu ne al-imam at-Tirmidhi rahimahullah bi mu ko solo dane hadith bii de hasanun la boo ne bu baax la waaw sahih bu club wér la al-imam Eh, eh, Ahmad it daal dina koy solo rahmatullahi alayhi léegi nag ñu mu ne wa fii riwaayati ghayri Tirmidhi mu ne te am na ci xadis bii nii beneen version bo xam na imaamu du imaamu Tirmidhi moo ko soloo lii moo fa am am na beneen version boo xamante ne nii imaamu Tirmidhi moo ko soloo lii moo fa am te mooy lii nii al imaamu Ahmad moo ko solo ibnu Muhammad rahmatullahi alayhi ibnu Hanbal ah mu ne kon foofu yonent bi alayhi mu ne yonent bi alayhi lii la ko wax dane ko ah dane ko ihfazillah tajidhu amaamak dane ko wattul sa mooy li waxoon rek ci digalam yi ak tereem yi tajidu boo ko defee de dañ ko fekk amaamaka sa kanam loo soxla sa boroom dina la ci génne waaw loo dugg lu nekk sa borom dina la ci génne waaw loo soxla sa borom bi nga fekk mu sox mu defal la loolee waaw ta'arraf ila Allah fi raxal ya'rifka bi sidda mu ne ko nag del xàmmee sa borom buy neex jamonoy péex nekk ci aisance say affaire di dox ah bul fàtte sa borom de waaw bu mbir yi neex a neex a neex a neex ba nga fàtte sa borom déedéet déedéet bul fàtte sa borom mukk déedéet loolu du mbiru jullit bu yeewu yàlla tere koo xamante ne nii boroom xam-xam la waaw kon nag bul fàtte sa borom waaw ta'arraf ila Allah bi raxa del xàmmee sa boroom buy neex mooy nga sant ko ci xéewal jim la defal bu la defalee xéewalu sante dee ko sant ci bi mu la defal xam ne moom moo la ko defal du sa ngóoro du say mën a yëkkati ay ay ay ay ay poids ak mën a def sport ak mën a lekk-lekk bu baax kese déedéet waaw kon nag dee ko sóoraale moom boroom bi dee ko xàmmee buy neex jamono ji nga xamante ne sa sa sa compte a ngi fees sa xel di dal nga am santé dee fàttaliku sa boroom de ko xàmmee noo koy xàmmee mooy xéewal gim la def nga ko ciy sant ci lim la ci digal ci alal ji bu dee loolu sa kàddu war a génn ñoo mën a dimbali projet bi bu taxaw yooyu yëpp dee ci def la nga war a def bu dee wàllu alal la bu dee wàllu santé la fexeel yim la digal sànq yàlla yi ah, ay di dem ci mosquée yi di dem di di di dox mbokk di dem di dimbali nit ñi waaye di dem di taxawu sa mbiru bopp ak ñi nga war a dundal ak yooyu waaw loolu ak di taxawal boroom bi tabaaraka wa taala jamono yi nga xamante ne mooy di ko jullil ay naafil ay nawaafil di di di jokkoog sa borom lu la defal nga nga ci xéewal yooyu nga ko ciy fàttale ko waaw nga ko ciy xàmmee. mu ne ko boo ko defee nag ya'rifka fi shidda waaw bu taree moom borom bi tabaaraka wa ba soo ko réer de nekkul na dalaa xamul woon mooy dina la wuyu boo nekkee ci tar tar balaa ko ñaan sax soxlawul nga koy ñaan ñaan bi nag jaamu yàlla la moo tax bul ne mukk naa bàyyi noonu ñaanal waaye balan ko ñaan sax borom bi mooy ñëw ya'rifka fi shidda waaw mu ne waalam te na nga xam annama axta'aka gis nga lu la mooy dalu la ci musiba lam yakun li euh, lam yakun li yusiba daa fekkoon ne waru la woon a dal yow nga ne ci jàppal lii Allahu akbar Allahu akbar waaw <laughs> waaye mais lii nit bu ko jàppee mais ki ki ki ki ki non waxuma ku xam baat yi nii rek mais ku ko dund kii amul kenn ci kaw suuf ku ko dàq dund amul waaw <laughs> waalam ta na nga xam ne maa axtaaka lépp lu la mooy te laal la lam yakun la yusibak daa fekkoon ne nekkul woon bi dogalu woon ne dina la laal nekkul woon lu la war a laal loolu kese la mu ne ko wa ma lam yakun li yukhti'ak kantaa lépp lu la dal ci natt daa fekkoon ne loolu waru la a moy moo tax it yenn yi saasaam doon tere kalimatu law waaw waaw law fa'altu law law fa'altu kadaa lamaa kaana kadaa wa kadaa mu ne déet fa inna law taftahu amal ash-shaytaan mu ne bul borom bi dogal ba pare nga naan si pourtant il suffisait non bu ma demul woon oto bi doon woo woon bëkk ba may ba may mujj hôpital nii non yow loolu yàlla dogal na koo pare doo sant yàlla lan nga ci man dogalul yàlla nga bëgg yow yow yow trajectoire bu euh, li yàlla dogal ne moo lay laal yow nan nga ko mën a pousser en tant que jaam loolu xellu na santal yàlla ne qadarallahu borom bi natt natt dogal na. wa maa ko soob képp dong nag faal lay def loolu moo la war voilà kon nag lu la dal lu la nag daa fekkoon ne waru woon a njuuy waru woon a mooy mu ne ko waalam anna nasra ma sabr yëgal ne gis nga li nga xam ne mooy ngañaay de fa nga koy amee mooy gëm lay ñëwee fekk la ci mais tooba tooba tooba eh, eh, aywa saxal a sulli di nga yàgg sulli de yow da doo am xaw ma kuy am tooba mais kii kuy am garab mais doo am meññeef dara doo ko waaw gis nga baykat bi day nangoo muñ nekkul bàq bi fooy na rek mu dem euh, ji gerteem gi ne gerte gi acca léegi nag bala maa bi ma xëyee nii huit heures ci tool bi la ma fekk dugal naa la génnal léegi bala maa bala maa bala maa bala maa gont bala maa ñibbi de loolu man da ne <laughs> wala mu sulli doom bi yóbbaale rek kon nag yëgal ne am na nasra ngañaay ma sabri day ànd ko muñ waaw wa anna al faraja ma al karb yëgal ne borom bi wuññil la problème yoo ay ay problème daa fekk problème amoon kay <laughs> ah ah <laughs> difficulté bu kii euh, boo nekkul ci ay problème hein nan la borom bi di wuññee problème yoo yële hein bala laa borom bee ti jénganti ci coono yu metti yi nga nekk muy al faraj utal la usine boo mën a jaar borom ndoll boo xam ne mu génn la ci ci ci yu metti yoo ne woon mais daa fekkoon loolu amoon ba pare ma'al karbi ak tartar yi lay àndal wa anna ma'al usri yusra te yëgal ne ànd na ak li nga xamante ne ak yomb yomb day ànd ak mettit ndax bu mettit amul yomb yomb du am mooy mooy mooy mooy opposé woo <laughs> te inna ma'al usri yusra kon daal ci gàttal hadis baa ngoo waroon naa gën a yaatu nag waaye <laughs> bu ñu ko toppee du jeex <laughs> waaw lii nii nag version bii wax nañ la imaamu Ahmad moo ko solo. ah moo ko indi ci musnadu bani hashim ah mu ne haddathana abdullah ibn yazid qala haddathana kahmas ibn al-hasan an al-hajjaj ibn fura al-furafid al-furafisa qala abu abdirrahman wa ana qad ra'aytuhu fi tariqin fasallama alayya wa ana sabi rafa'ahu ila ibn abbas aw asnadahu ila ibn abbas après mu jëlaat beneen nettali beneen tallale bopp ba bu mu ci amaat ne wa haddathana Hammaam ibn Yahya Abu Abdillah saahibul bus saahibul Basri waaw asnadahu ila Ibn Abbas wa haddathani Abdullah ibn Lahi'a ibn Lahi'a wa Nafi' ibn Yazid al-Misriyani an Qays ibn al-Hajjaj an Hanash as-San'ani an Ibn Abbas waaw léegi nag ci la doon wax ci foofu noonu la indi nii waaw moom lañ tuddoon nañ ko fan yee biñ naan moom mi naan la ci jotaay bi weesu yaa yaa Ghulayim wala yaa ghulaam aw yaa Ghulayim alaa u'allimuka kalimaat yanfa'uka Allah bihinna fa qultu balaa fa qaala ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu amaamak ta'arraf ilayhi fi raxaa ya'rifka fi shidda wa idhaa sa'alta fas'alillah wa idhaa ista'anta fasta'in billah qad jaffa alqalamu bima huwa kaa'in falaw anna alxalqa kulluhum jamii'an araadu an yanfa'uuka bi shay'in lam yaktubhu allahu alayka lam yaqdiruu alayhi wa in araaduu an yadurruuka bi shay'in lam yaktubhu allahu alayka lam yaqdiruu alayhi wa'lam anna fi as-sabri ala ma takrahu xayran kasiiran wa anna an-nasra ma'a as-sabri wa anna al-faraja ma'a al-karb wa anna